waala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul balaag di xajjatul islaam di xajjatul kamaali wattamaam muy xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaati wassalaam wa ma zilna wa naxnu bimina inda ramyati al aqaba al kubra waqad rama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al jimaar ñu ngi woon Mina agsi woon nañ ba gisoon ne yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi sànni na li nga xamante ne nii mooy xeer yi muy la lancer des pierres ñenn ñi di ko woowe la lapidation de Satan walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ masala yi jëm ci masalatu rami jamratul aqaba ñu ngi ci la dix ci weer dhul hijja ci jour dix muy bésub tabaski le dix du mois dhul hijja l'an dix de l'hégire du prophète salawatullahi wa salaamuhu alayhi gisoon nañ masala yi ci jëmoon walillahi alhamdu wal léegi nag ana ana xanaa benn lañ <clears throat> ñaar amaana ñaar daal lañ fàtte woon parce que benn bi dañ ko waxoon sax ne est nit bu sànnee bu jëlee ay xeer ki sànni ciy xeer ba pare est-ce que keneen mën naa jël xeer yoo yële sànneewaat ko mooy koo xam ne nañ jël monsieur A ak monsieur B monsieur A di alxaaji A ak alxaaji B waaw alxaaji A mu jël ay xeer set xeer mithla xasal fii yi ñu autorisé ku sànni yu mel noonu mu jël ci sànni set xeeram ba pare est-ce que allah ji bee moom man na récupérer xeer yoo yële muse a sànni ba pare allah ji a sànni ba pare moom mu jël ko di ci sànni ginnaaw ba ci muse a sànnee ba pare loolu waa jumhurul ulama dañu ne loolu mën naa nekk waaye nag dañ koo sib waaw parce que bu jëlee xeer yi set xeer sànni kenn mënu ko ne nag a ah, allah ji bee yow sànni woo déedéet allah ji bee sànni na kay mais sauf ko xeer yi mu sànnee la mooy moom yu ñu sànnee ba pare la moom la récupérer waat yu allaaji a sànni ba pare moom allaaji bees récupérer ko di ci sànni waa jumhur ne ñoom loolu mën naa nekk waaye nag des koo sib waaw ku mel ne al imaam ibn Hazm ne dindil ma des koo sib soo des koo sib goo gële d'accorduma ji ana sibeel gi fu mu ne sibeel gi ne parce que jëf ji est-ce que am na dara ci sunna loo xam ne luy wane ni daf koo kon nag yéen waa jumuur d'accord naa ci mën naa ne mais sibeel gi moom duma ci ànd waaw loolu daal man al imaam ibn Hazm manuma cee ànd de waaw te tamit waxu al imaamu Ibn Hazm bii xanafiya yi tamit loolu lañu wax ab toxal la buñ jële ci ñoom këne loolu ah ci cibeel amu ci waaw loolu ci cibeel amu ci te loolu insha allahu taala mooy li dëgër mooy ne mbir mi xeer yi moom bu kenn sànnee keneen mën naa sànni waa jumhur nag karaaxa googu mënoon nañu wax sax na xilaafu awlaa rek waaw ku ne woon xilaafu awlaa beneen waxit ne xilaafu awlaa la daa wuteeg li gën a yey parce que yonent bi salawatullahi wasalaamuhu alayhi dafa waxoon ñu foral ko xeer yi jox ko te yooyu leer nañu ne du yi mu sànni woon ñu tegtaloo ci yooyu ak lam waxoon bi am saali haulayi farmu waaye loolu xanafiye euh, yeeg al imam Ibn Hazm dañ naan la waaw léegi bi am saali haulayi farmu du lool la lu mel noonu la sànni nii non ñu ne leen est-ce wax ngeen dëgg moo tax li kulli min kullu min min min al fariqayn rek lahu wajh waaw loolu benn la beneen bi li ñu loo xam ne moom dañ ko omettre woon mooy këne yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xamante ne ci lay def lii nii mooy euh, sànni jimaar yi am na riwaaye yoo xam ne yu ñëw am na riwaaye yoo xam ne dañoo ñëw di di leeral am na riwaay yu ne keroog moom aleyhi salaatu wassalaam bi muy sànni dafa am dafa dañ ko doon keral mooy dafa am koo xam ne comme genre mooy koo xam ne moo téye woon di ko keral loolu ku mel ne al imaam abu daawud as-sijistaani yu raxmatullah aleyhi soloo na ko bi sanadin xasan ci baabu ci kitaabul manaasik baabu fi ramyil jimaar baabun fi ramyil jimaar moom al imaam abu daawuda mu ne xaddathana ibrahim ibnu mahdi mu ne ibrahim ibnu mahdi moo ñu nettali mu ibrahim ibnu mahdi al misiisi al baghdaadi raxmatullaahi alayhi qaala mu ne xaddathani ali ibnu musir mu ne ki ñu nettali mooy ali ibnu musir muy ali ibnu musir al qurashi abul xasan al kuufi alqaadi raxmatullahi alayhi an yazid ibn abi ziyad mu jële ci yazid ibn abi ziyad muy maysara alqurashiyu alhaashimiyu mawlaahum abu abdillah ñu am ñu ne abu ziyad an suleymaan ibn amr ibn al ahwas mu jële ci suleymaan ibn amr ibn al ahwas aljushamiyu aljushamiyu am ñu ne al azdi alkuufiyu an ummihi mu jële ci yaayam yaayam moo tuddoon ummu jundub al azdiya ah radiyallahu taala anha wa ardaaha saxaaba bu jigéen la woon annaha qaalat mu ne ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yarmil jamra mu ne damaa gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yarmi muy sànni al jamrata muy jamratul aqaba bi min batnil waadi loolu leeraloon nañ ko ci biir xur wi mooy ci suuf la ko sànnee bi mu jege fi nga xam ne mooy fi ñuy sànni xeer yi wa huwa raakibun fekk dafa waroon loolu it leeraloon nañ ko yukabbiru ma'a kulli hasa xeer wu mu sànni wu nekk daal di takbir allahu akbar sànni mu ne wa rajulun min xalfihi yasturu nee na mu am benn waay boo xam ne ci ginnaawam la nekk yasturuhu di ko di ko keral waaw mooy di ko keral keral mooy ma tàllal benn ki comme ab yére ngir soleil bi rayon soleil bi bañ bañ agsi ci moom hein waaw di ko defaral benn ombre ngir rayon solaire bi bana agsi mu ne euh, fa sa'altu 'anir rajul man ma laaj Umm Jundub al Azdiya man ma laaj ma ne waaw mais kii kan la kii di ko di ko keral nii moom mooy kan kii mooy kan nee na fa qaalu al Fadl ibn Abbas ñu ne ma ah kii de mooy al Fadl ibn Abbas waaw moom mi mu supporté woon ci gëléem gi ah wa ardafa al Fadl gisoon nañ ko bi mu nga xam ne ci la jóge al mash'arul haram wa ardafa al Fadl Hmm? mu ne kon ma laaj ñu ne ma kii de mooy al-Fadl ibn Abbas mu ne wazdaxama nnaasu fa qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaa ayyuha nnaas laa yaqtul ba'dukum ba'dan wa idhaa ramaytumul jamra farmuu bi mithli hasal xadf waaw nee na bi yonent bi alayhi salaam nag di sànni noonu kooku di ko keral ma laajte ñu ne ma kii mooy al-Abbas al-Fadl ibn Abbas bokk radiyallahu anhuma mu ne wasdaxama naas mu am nit ñi mu am benn effet de foule ñu dégg kii nit ñi raj-raj loo nit ñi raj-raj loo fa qaala nabi yonent mi alayhi salaatu salaam gis ne nit ñee ngi puusante mooy ak puusante am fa qaala mu ne mooy daal ak raj rajloo loo fa qaala an nabi yu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa ne yaa ayyuhan naas nit ñi laa yaqtul ba'dukum ba'da waaw bu kenn ci yéen laa yaqtul bu mu faat ba'dukum lenn ci yéen ba'da ñeneen yi waaw wa idha ramaytumul jamra bu ngeen sànnee jamra yi farmu na ngeen sànni bi mithli xasal xadf lu mel ni xeer yi nga xam ne mooy xasal xadf fi comme yi ñu waxoon nga xam ne yu sew lay doon xeer yu sew yooyu yële am na nag euh, yeneen riwaay yoo xam ne dane euh, waxul seydna al fadlu ibnu abbas radiyallahu anhuma moom moo def loolu le euh, comme ni nga xamante nii Ah, moom la ku ko solooti sax al imaamu al imaamu muslim soloo soloo na ko raxmatullaahi aley muy eh, xadis boo xam ne ummul xusayn moo ko nettali mu ne moom it saxaaba bu jigéen la woon radiyallahu anha moom it saxaaba la boo xam ne bu jigéen la woon al imaamu muslim raxmatullah alayhi moo ko moo ko soloo mu ne moom al euh, ummul xuseyn mu ne xajajtu ma rasulillah dama aj ak yonent bi sallallahu alayhi léegi nag bi ñu ajee yonent bi sallallahu alayhi mu ne xajjatal wadaa voilà mooy préciser ne xajjatul wadaa la woon waaw léegi après lan moo xew mu ne ah, fara'aytu xiina ramal jamratal aqaba ma gis ko ba muy sànni jamratul aqaba wansarafa wa huwa ala raxilatihi mu daal di del mooy mu daal di dem wa huwa ala rahilatihi yawman mu ngi ci kaw war waayam bés bi nga xam ne mooy bés bi ñuy loj gëléem yi wa huwa yaqulu mu ngi naan moom sallallahu alayhi li ta'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da la ahujju ba'da hajjati hadhihi mu ngi naan jël leen ci man ni ngeen di aje ndax kat tey ngeen di lu ma aj après bi imaam muslim bi mu indee xadiis bi ci baabu istihbaabi rami jamratil aqaba yawma nahri raakiba mu indi beneen xadiis la ci teg boo xam ne ba léegi ci ummul xuseyn ah, ba léegi ci ummul xusayn bint isxaaq al ahsa al ahmasiya ah rahmatullahi alayhi wa radiya anhu oh, rahmatullahi alayha wa radiya anha mu ne foofu mu ne moom xajajtu maa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam xajjatal wadaa fa ra'aytu usaamata wa bilaalan wa ahaduhuma axidun bi xitaami naaqati nabii sallallahu alayhi wa sallam wal axar raafi'un thawbay yasru min al xar xatta rama jamratal aqaba waaw mu ne moom. Eh, dama aj xajajtu ma rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam xajatal wadaa mu ne dama dama aj ak yonent bi sallallahu alayhi li nga xamante ne mooy xajatul wadaa nee na ma gis usaama fa ra'aytu usaamata wa bilaala ma gis seydinaa usaama ak seydinaa bilaal waaw seydina Usaama ak seydina Bilaal ah. bi ma leen gisee nag lan moo xew nee na wa ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar aaxidun bi xitaami naaqati nabi kenn ci ñoom ñaar moo téewoon ci laxaabu uh, biñ defaloon géléemu yonent bi sallallahu alayhi wal aaxar keneen ki ci des raafi'un thawbayhi yasturuhu min al ki ci des yëkkati thawbahu yéreem yasturuhu min al xar hatta rama jamratal aqaba ba ni nga xamante ne noonu la sànni jamratul aqaba waaw waaw ah. xoolal <laughs> kii mu ne parce que hadis bi mooy nii liñ fi soxla woon mooy kiir mu ko ne kon gis nañ ne xam nga sànq di nga ne mais euh, sànq da bi mu laajee dañu dafa dafa dafa ne après dafa laaj ñu ne ko ah kii de kii la euh, usa kii num tudd euh, alfadlu la waaw nee na ma laaj ne kii kan la ñu ne ma ah kii de mooy alfadlu la moom alfadlu la de ibn Abbas waaw wan sarafa wa huwa raaxil wa huwa ala raaxilatihi waaw ma gis benn nit du ko muur ma ne kii kan la ñu ne ma kii mooy alfadlu loolu boole bi simple na mooy ne alfadlu moo ne woon ci ginnaaw ah ndax bii nii mu ne Usaama ak ak Seydina Bilaal mooy loolu mën naa nekk ne Seydina Usaama it keral na ko comme ni nga xamante ne noonu la ko al fadlu tamit defe nga xam ne dara dàqantewu mooy def kii def na ko kii def na ko comme ni euh, euh, ni riwaaye bi nekk ci al imaamu Abu Daawuda ak al imaamu Ahmad rahmatullah alayhim ci riwaay imaam muslim bi nag dane al man usaama laa gis waaw ak seydinaa bilaal après sauf que am na am na lum ci teg am na lum ci teg moom mu ne ci riwaay imaam muslim bi rahmatullah alayhim mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nag euh, moo tax beneen riwaay dane wal aaxiru wal aaxiru wa maahu bilaalun wa usaama ahaduhuma yaquudu bihi raaxilatahu wal aaxiru raafi'un sawbahu ala ra'si rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam min ash-shams qaalat fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qawlan kathiira nee na après nee na mu ngi ke mu ngi woon ak Seydina Usaama Bilaal ak Seydina Usaama kenn ki moo doon wommat gëléem gi kenn ki moo doon yëkkati euh, làmba yéere bi di ko ngir protéger ko ci soleil bi nee na après yonent bi aleyhi salaatu salaam wax wax wax na wax ju bari am na lu mu wax fa qaala qawlan kathiira waaw nee na yonent bi aleyhi salaatu am na lu mu wax keroog waaye nag summa sami'tuhu yaqulu ginnaaw gi ma dégg ko muy wax ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa in umira aleykum abdun mujadda xasibtuhaa qaalat aswadu yaquudukum bi kitaabillaahi fasma'u lahu wa ati'u waaw mu ne ma dégg ko yonent bi alayhi salaatu wax na wax ju bari waaw waaw wax na wax ju bari nooy Euh, mooy fii dañ ciy jànge ne kon euh, kii kii nga xam ne mooy tawaaf kii kii sànni jamra bon dara di ko keral comme parapluie wala yooyu para lu wax parasol wala mooy parapluie parapluie loolu noonu mooy mën naa nekk waaye mooy gis nga nag ak nit ñi ni ñuy baree mooy xam nga ne loolu jar nay bàyyi xel pour bañ a gaañ ñeneen ñi waaw euh, léegi bon am na comme bon comme que am na yeneeni wax ci boroom xam-xam yi ni xadiis bii day wane loolu waaw parce que euh, ku mel ne al imaam yi Bayhaqi rahmatullah alayhi dafa solo ci sanad boo xam ne bu xasan la mu le mu jële ci mawlaana ibnu Umar radiyallahu anhu mu ne dafa gis benn waay boo xam ne ci kaw war waayam la nekkoon. Euh, fekk mu armal digganteem mu mu am daal loo xam ne lu koy muur comme genre lu mu teg daal ngir mu koy muur soleil bi mu ne ko mu ne ko euh, euh, kiiwal euh, <laughs> mooy sonnal coonowul ngir ki nga xam ne moo tax nga armal tax nga nekk fi di di di di di di di wi ngir loolu loolu waaye yooyu yépp ak xadiis bi ñëw ci Seydina Jaabir mooy loolu wérul que képp koo xamante ne nii muhrim la nga xam ne dafa taxaw ci naaj wi ba ni naaj wi ba ba ba ba xurub di am ba jant bi dugg lu dul ne Euh, euh, kiiwam yi bàkkaaram yi day demaale comme na nga xam ne ba mu mel ni dellu kama waladatu ummu comme ni ko yaayam euh, jure woon ci ñàkk bàkkaar loolu xadiis boobu wérul al imaam al Bayhaqi moo ko solo rahmatullah alayhi en tout cas li fi bëgg a wax mooy lii mën naa nekk waaw nee na kon yonent bi alayhi salaatu salaam wax wax ju bari waaw nee na wax na wax ju bari waaw léegi mu ne mu ne in ummira aleykum abdun mujadda waaw mu ne même bu dee ne dañ leen a fekk fekk xam nga mooy lim doon wax nee na fekk muy wax saxaaba yi radiyallahu anhu ne leen même dinañ ñëw ci bés bii am na xutba bu am solo buñ la waxoon ne defoon na ko ah yawmun nahri loolu loolu accès guñ ci mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ne leen euh, bu ngeen même bu dee dañ leen dañ ummira aleykum mooy dañ leen a def mu jiite leen abdun jaam boo xamante ne nii mujadda mooy bu ñu dagg moo xam bu ñu ñaas euh, bakkan bi wala tuñ yi walla lool mooy koo xam ne luy marqué xam nga gaa yi dañ doon def lool am seen jaam pour xam kii ñuy ñëw di marqué di dagg loolu nag boro kii l'islam day tere yooyu lépp lu jëm ci muslaak ay dagg yooyu yooyu l'islam da koy tere ah même bu dee jaam la boo xam ne dañ dañ koo dagg sax ñaas ko lañ def mu jiite leen ah mu ne xasib tuhaaj foog naa ne dane xaalat dane aswad mooy ki ko doon nettali moo moo wóoratul mooy euh, euh, lii mooy xadiis ummul xuseyn bi ah mooy yaxya bnu xuseyn ndax moom moo ko jële yaxya bnu xuseyn moo ne man nag yaakaar naa ne dane aswad dane même bu dee ne kooku ki leen ki ñu leen jiitale dafa nekk jaam boo xam ne bu ñu dagg la boo xam ne ku ñuul la moo leen jiite it na ngeen nangu waaw waaye à ban condition yaquudukum mu leen di teg di leen jiite bi kitaabillahi ta'ala ci téereb yàlla bi fasma'u lahu wa ati'u na di na ko déggal na ko topp waaw lii mooy yonent bi alayhi salaam ñii nga xam ne ñoom lay waxal xam nga lu masala bu mel nii lii lu wax ju mel nii waxoon na ko fële ci kaaba gi ci fatxu makka bi ubbee kaaba gi mooy ne xam nga ne mos Quraysh ak arab yi hein ñoom xalaatuñu benn yoon seenu jaam di leen jiite waaw mais yonent ma lay saab wax leen ne même mu dee ne ab jaam lañ def mu jiite leen sax waxoon nañ na nag lool tekkiwul ne jaam yi ñu ñuul kese lañ woon mukk jaam yi gaa yi ñu ëppoon ñu am ciy jaam ñu weex ñee ci ëppoon ay arab yu nekk jaam moo ëppoon lu ñu am ci yeneeni jaam Seydina Zayd ibn Haarisa lan la woon Seydina Zayd ibn Haarisa Seydina Zayd ibn Haarisa min al arab te jaam la woon bu ñu mayoon Sayyidatu Xadiija non bu Sayyidatu Xadiija radiyallahu anha jëndoon may ko yonent bi salawaatullaahi wa salaamu alayhi ñoom Seydina Suhayb ar-Ruumi noo kii nu tudd ñoom ñoom ñoom ñoom kii yee noonu tudd waaye Amir ibn Fuhayra ak yooyu nga xam ne Seydina Siddiq moo leen moomoon après libeere leen ñooñ ñépp minal arab ci arab yi lañ bokkoon wax naa la esprit wu que ne buñ nee esclave rek ñépp di xalaat noir loolu mu ngi jógee ci tubaab yi les colonial les colonisateurs de l'Afrique yooyu loolu moo tax africain bi daanaka même monde bi sax léegi loolu lañ def buñ nee jaam rek ñëpp di xalaat ku ñuul alors que affaire bi doon loolu li ëppoon en tout cas ci jullit ñi jaam yi ñi ci ëppoon moo tax mawaali yi mais gis nga ñoom ñoom xoola ñoom Naafi' Naafi' mawla ibn Umar radiyallahu anhu kooku ñuul la woon mooy ainsi de suite kanta waxu caaxaan yi ñuy wax naan Salman nit ku ñuul lool loolu moom mooy waxi caaxaan yu rëy yi nga xam ne xaw ma fu ko wolof yi jëlee. Salman al Farisi ah abul is euh, euh, abdil islam ah islam yooyu waxi caaxaan yooyu mooy lan ah loolu euh, mooy. mooy ne ni nga xam ne noonu lañ imaginer mu ngi mel ni France tey bu ma doon wax ak français yi ma ne. vous les bu ah. buñ leen defoon sax buñ ñëwoon mooy dañ leen ko imposer in ummira aleykum même buñ jëloon imposer leen mu jiite leen abdul ab jaam mooy comme bu doon ah, ah, français yi tey nga ne leen buñ jëloon koo xam na immigré sans papier mu ñëw jiite leen sax fekk mu ngi koy mu ngi leen di jiite ci téereb <laughs> yàlla bi na ngeen topp ah <laughs> mu ngi mel ni xoolal bu doon bu doon bu doon bu doon dama ne woon français yi xoolal yéen comme vous qui aimez la république wala yéen ñi nga xamante ne le peuple français la république voilà léegi yéen si on vous impose hein hein un immigré boo xamante ni sans papier. ñu def ko président de la république sax mais mu ngi leen di jiite ci cinquième kii ci kii bi la constitution de la cinquième république nangeen ngeen nangu xam nga loolu fii mu ne foo ko waxe gaay dañ waaye yow un dirige la France non mais mais gaay non loolu moom gaay dañ ko dul nangu dañ naan en plus il est sans papier quoi <laughs> même s'il même s'il a un titre de séjour mais quand quand même vous nous prenez quelqu'un du Sénégal ngeen bëgg mu def nekk président de la France te moom de séjour la yor <laughs> xam nga loolu mooy li nga ni ngay xalaate lii lii li impossible lii mooy jamonoy arab yi nag jamonoy saxaaba yi fii nii noonu la woon moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam wax leen noonu mooy ab jaam di leen jiite waaw mu ngi mel ni Sénégal rek xam nga yi nee nañ ginnaaw suba la <laughs> buñ leen newoon yéen <laughs> bu leen ab japonais japonais sax tam bon ñenn ñi nangu non bu leen sax ab benn congolais benn pygmée du bassin du Congo jiite woon sax hein na ngeen nangu fekk bu ngeen di jiite ci la ci laïcité gi ngeen ne <laughs> loolu bu ñu ko waxoon gaa yi demal nga wax ko waa senegaal mais dañuy bañ dañ naan non vraiment ça il n'est pas patriote sa waay daal il est loin d'être patriote kii moo ñu bañ dëkk bi yëpp jàpp na ne kenn waru fee jiite réew mi ku koo xam ne ab étranger la boo xam ne en plus mais moom c'est son état sax moo garaaw mooy sans papier la en plus mu ne kooku bu ñu jiitee moom ma daama mu ngi jiite ci laïcité gi rek kon baax na. <laughs> ah gars yi mooy ni ngay imaginer lool lool ngay imaginer fii. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax l'islam ay révolutionnaire yi wag waxoon naa la waxoon naa la l'islam lam waxoon Seydina Abu Dhar radiyallahu anhu waaw déggal toppal waaw alayka bis sam'i wat ba mu ko waxee ne wax ko mu loo may loo may loo may loo may eh, tegtal waaw alayka bis ta'a maa lay dénk déggal toppal ay esprit révolutionnaire yi def benn forme benn groupe fee ñëw sa waay naan bon on prendre les armes pour qui non l'islam n'est pas d'accord ah yonent bi aleyhi salaatu salaam non non waaw déedéet ndax fitna la rek boo xam ne bu ngeen ko fi yëkkatee du ngeen xam kañ lay jeex waxoon nañ la les révolution arabes <laughs> xoolal tey ana kan ci pays yooyu tey la seen xaal gën. ñoom laata ñuy def révolution xoolal rek xatta ñoom ñi ci gën ñi nga xam ne il sont objectif dañuy regretter jamono ja ja ja ja ja amoon avant yii di xew que ça soit Libye la Libye la Tunisie la la la Syrie moom surtout ñoom moom ak la ak la Libye ñoom ñoom surtout ñaari dëkk yooyu moom réew yooyu ak Égypte la majeure partie de la population regrette l'avant l'état avant li xew léegi après liñ ne mooy révolu printemps arabe waaw parce que loolu boo ko doon wax jamono yooyu sax dangay ringaat boo ko doon wax jamono jot gars yi dañuy jàpp benn kaw kaw la waa waa ji c'est un collabo kii c'est un collabo il a été acheté il est de mèche avec le gouvernement ay kii dañ koy sucreel da jam na luñ koy mosal mais waxu ko moo tax muy défendre nguur gi xam nga ne nguur gi nguur nguur gu dëng la alors que ñun waxuñu nguur gi ju dëng la ñun dañu ne yonent bi de sallallahu alayhi wasallam moo ñu jàngal ne waaw aleykum bis sam'i wat ta'a aleykum abdun habashi wala abdan habashiya waaw maa ngi leen di dénk dégg ak topp même bu dañoo ñëw imposer leen jiit boo xam ne Éthiopie lañ ko jële mu nekkub jaam mu ñëw war a jiite yéen jullit ñi Médina Makka fépp mu jiite leen maa ngi leen dégg dégg ak topp waaw fekk gisu ngeen kufran moo boo xam ne ak weddi yàlla gu leer nàññ te loolu nekk ci ay interprétation mënoo ñëw naan nit génn na ci lislaam teg ko rek ci say zunun foog naa yaakaar naa bon d'après ce qu'il fait moi j'en ai déduit que non waaw moo tax kufran bawaaxa bu leer nañ amul loo xam ne danga naan bon je suppose bon parce que li mu waxee bon y a des relents de y a pas lu leer nañ waaw nit ñi nag. wax ju mel noonu neexu leen mais ñun on s'en fout ñun neexu leen suñu yoon newu ci ñun foog ñu ñu wax li nga xamante ne moom la <laughs> moom la yonent bi sa la wax <laughs> mais na leen neex xam nga nit ñi booy wax yoo xam ne dalee dafa ànd ak seen seen bànneex dañuy kontaan waaw diw vraiment moom vraiment mooy waxkatu dëgg di ko paasante ci eh, réseaux sociaux yi mais même diw moom buñ déggee suba mu wax loo xam ne neexu leen ñu dégg ah saa yi léegi gars yi gëmuñ dara koo foog ne moo tane ñoom ñépp a yem non ñii ñii ñii gëmuñ dara quoi alors que wax li nga doon fi nga tegoon sa wax démb fa nga ko teg tey rek waaye ñoom in yattabi'una mooy afa man ittaba afa man ittaxada ilaahahu hawa waaw ana ki nga xamante ne nii moom dafa jàppe waa ji nga xam dafa jàppe bànnee xam la jàppe yàllaam fu mu ko jëme mu dem waaw kon yeneen tibaale saa saa wax lool in ummira aleykum abdun mujadda mu ne xasibtuha qaalat aswadu yaquudukum bi kitaabillah fasma'u lahu wa ati'u koo xam ne mu ngi leen di àtte ci yoonu yàlla ci téereeb yàlla bi mais dégg leen ko topp leen ko jeex na waaw mais quant à ay on va faire des révolutions non <laughs> waaye am na leneen tamit loo xam ne fii nii al imaamu ahmad te gisoon nañu ko ah, tuddoon nañu ko bi nga xamante ne nii ah, ci lañ doon tudd est-ce que yonent bi sallallahu alayhi wa bi muy def tawaaf dafa waroon wala déet hmm? bi mu nekkee saa yu bayna safa wal marwa est-ce que tànk la ko defe wala wala dafa waroon surtout safa ak marwa muy xadiisu imaam ahmad boobu nga xam ne qudaama ibn abdillah alkilaabiyu radiyallahu anhu dane annahu ra'a rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ramal jamrata jamratal aqaba min batnil waadi yawma nahri ala naaqatin lahu sahbaa laa darbun wala tordun wala ilayka ilayk lii du lu bees ci yow de waaye fii la xewoon te boobu waxoon nañ la Euh, bi ne bayna Safa wal Marwa loolu njuumte la parce que ñeneen ñépp ñu ko riwaaya te loolu waxoon nañ lañu ñu ko riwaaya ci asxaabu sunani ñoom ñépp amul kenn ci ku ci mooy mooy riwaaya yu dëgër yi dañu ne ah ah affaire bi fële la woon fi nga xamante ne mooy fii. ci jamratul aqaba fii la woon la xewe woon waaye nekkul woon bayna safa wal marwa mu ne moom seydina qudaama ibn abdillah alkilaabi radiyallahu anhu mu ne annahu ra mu ne gis na rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ramal jamrata muy sànni jamra ja ban jamra jamratul aqaba min batnil waadi yawman naari ala naqatin lahu zaba mu ne gis na yonent bi alayhi salaam di sànni jamratul aqaba xam nga bu taxawoon nga ne ah est-ce que du ayyaamu tashriq mu ne déet ca fan la ko doon sànni min batnil waadi ca buy xurwa ca xurwa yawman nahri bés bi ñuy loje gëléem yi mooy bésub tabaski bii ñu ne bésub tabaski tey bii ñu ne ah ala naaqatin lahu sahba mu nekk ci gëléem goo xam ne mooy ñuulul mooy entre ñuul ak weex voilà laa darbun wala tordun wala ilayka ilayka waaw laa darbun dóoruñ nit ñi di leen puus ay waxajal leen ko yoon wala tordun ah dóoruñ leen di leen puus aka sànnee ka dàq wala ilayka ilayka woñ leen jóge leen fi jóge leen fi xajal yeneen saa sallam jàll déedéet waaw mu ngi noonu ah kon affaire bi mu ngi noonu lii nii fii la xewe woon ah? allah léegi nag ginnaaw lii ñu ñëw nag kon kon jamra gi voilà lii quelque kii la woon yoo xam ne il était de les euh, indi fii ndax ci mbir yi ci mbir yi la bokk léegi ñu dellu ci xadiis Seydina Jaabir ibnu Abdillah ibnu Amr ibnu Haram mooy xadiisa bu gudd bi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom al imaamu Jaabir ibnu Abdillah ibnu Amr ibnu Haram mu ne mooy kon wax nañu ba yonent bi aleyhi salaatu salaam ñëw ci batnul waadi mu sànni fa jamra yi mu ne mooy xadiisam bu gudd boobu moom bi imaamu muslim ne xaddatana xaddatana abu bakr ibn abi shayba wa isxaaq ibn ibrahim jamii'an an xaatimin qaal qaala Abu Bakr haddathana Ismaïl Haatim ibn Ismaïl al-Madani an Ja'far ibn Muhammad an abiihi annahu Abdillah muy xadiis bu gudd boobu inda al ak al-imaam Muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri léegi ñëwoon na kon ba kon liñ gisoon partie biñ gisoon dañu newoon ci moo ñu doon ci jàmbara yi mu ne xatta ataa batna muhassir ban yonent bi aleyhi salaatu salaam ak si woon batna muhassir fa xarraka qalila mu yëngal mooy mu gaawal tuuti géléem gi tumma salaka tariqal wusta ginnaaw gi mu dugg ci yoon wi nga xam ne moo dugg doomu allati bi nga xamante ne nii yaxruj taxruju mooy génn alal jamratil kubra jëm ca jamratul kubra moo fay génn xatta atal jamrata ba ne mi agsee fa ñuy sànnee jamra ja allati inda shajarati ba nekk ca garab ga faramaaha mu sànni ko bi samay hasayaatin ci juróom ñaari xeer yoo xamante ne nii yukabbiru ma kulli hasa yoo xam ne day takbiir e, ànd ak takbiir ci xeer yu ne yu mu sànni day takbiir moom yonent bi sallallahu alayhi wa ah, mu ne mislu hadal xazfi comme xeeri sew yooyu la arama min batnil waadi mu sànni ko ci batnul waadi thumman sarf ginnaaw gi mu dem léegi fan la jëm loolu nag moo ñu ci tegu Allah ilal manhari waaw mu dem fi nga xamante ni fa lañuy loje géléem yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem fa ñuy loje géléem yi waaw nañ ko liir ba pare nañ liir ba pare après ñu dóoru ñëw ci bu laajee détail bu dee <laughs> bu dee laaj na ko bu ko laajul nag ñu jàll rek waaw ilal manxari fa naxara salaasan wa sittiina bi yadi mooy nag nañu topp eh, jëf yi kon bi mu agsee Mina lan la njëkk a def sànni ramyatul jamra jamratul aqaba al kubra après kon wax nañu li ci tegu mooy ba ginnaaw ar-ramyu an-nahar waaw waaw su man sorofa ginnaaw gi mu wëy jóge foofale ca ca aqaba ja ca fa mu ngoon sànne ilal manhari fa nga xam ne moom lay sànn fa la loje fa naxara mu daal di loj salaasan wa sittiina bi yadi waaw mu daldi di loj salaasan ñett wa sittiina ak soixante muy soixante-trois bi yadihi ci loxoom waaw ci loxoom summa ata aliyan radiyallahu anhu ginnaaw gi ba mu lojee soixante-trois yi waxoon nañ la ñaata ñaata badana lay indi ñaata gëléem la indi gisoon nañ ko ci xadiis bi Seydina Jaabir waxoon na ne majmu'u mu li nga xam ne mooy mooy bi mu naan Seydina Ali radiyallahu taala anhu daal di ñëw minal minal waaw yaa ngi fàttaleku lool wa qadima aliyun min al bi budni an nabi sallallahu alayhi wa bi mu naan Seydina Ali ibn Abi Taalib daal di jóge fi nga xamante ne nii radiyallahu anhu yaman ëndaale géléemu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw bi mu naan après ca biir mu ne bi mu ñëwee wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko ba léegi ci xadiis bu gudd bii ñu la wax léegi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko bi mu ñëwee ne ko sayyidatu mooy bi mu ñu fekkee soxnaam sayyidatu Faatima Euh, daal di génn ci euh, mbir mi ba sol mel moom daal def parfum foofu yëpp après yi mu mu ne moom moom d'accord ci affaire mu ne sama baay moo ma ko digal mu dem laaj yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam ne ko wax na dëgg man maa ko digal ne ko ana yow maada qulta hiina faradta al hajj ne ko yow ali sax ana lan nga wax mooy ba ngay ihlaal ci lan nga ihlaal lan nga ihlaal yow ali mu ne mu ne qultu allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluk man buur yàlla man de ihlaal naa ci li nga xam ne moom la sa ndaw bi sa yonent bi alayhi ihlaal mu ne ko fa inna ma'iya al-hadyu fala tahil mu ne yonent bi alayhi ne ko man indi naa hadyu te comme que moom Seydina indiwaale na hadyu kon nag kon da ngay def ni man doo génn ci sa aj gi doo ko transformé en umra moo foofu Seydina Jaabir waxoon na fa kaana jamaatul hadyi alladhi qadama qadima bihi Ali min al-Yaman walladhi ataa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mi'a voilà nee na boo boolee hadyu gëléem yi Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu jëlee Yaman ak yonent bi alay saa saam indi Medina jële Medina indaale ko booleen boolee loolu lépp day tolloog Medina fan mooy Zul Hulayfa Hmm? loolu lépp boo leen boole daf lay jox cent kon yonent bi sallallahu alayhi wa daldi locc ah, fa naxara ci cent yooyu soixante-trois ci loxoom ginnaaw gi mu jox Seydina Ali fa naxara xabar mu daldi loj li nga xamante ne mooy li des waaw mooy mu loj li nga xam ne moo des ci ci saa yi mooy saa la boo ci génnee 63 mu des 37 ah Seydina Ali daal di loj radiyallahu anhu li ci des wa ashrakahu fi hadiyi nee na mu daldi bokk ak yonent bi aleyhi salaam ci hadyu gi ndax Seydina Ali dafa ëndaale woon hadyu mooy moom moo bokk ak moom daal di rendeeg daal moom ci affaire yi waaw léegi nag bi mu defee lool mu ne après mu ne après mu ne moom yonent bi aleyhi salaam fa amara summa amara ginnaaw yonent bi aleyhi salaam digal min kulli badanatin bi bi bi waaw bi bad'atin fa ju'ilat fi qidrin fa tubixat fa akala min lahmiha waaw mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di digle waaw summa amara ginnaaw gi mu digle moom aleyhi salaatu wassalaam min kulli badana ci gëléem bu nekk ci saa yi mooy saa gëléem yi ñu loj bi bad'atin ci benn dog mooy une partie ñu jël ci saa gëléem yi bu ci nekk ñu am ñu ci dagg ah fa ju'ilat fii qidrin ñu daal di koy def ci benn cin waaw fa tubixat cin nga xam nga ne moos du cini célibataire yi de <laughs> nga ne ma waa yow yaa baax rek naan cini célibataire ci cini marié France yi nga daan lan <laughs> deux personnes la ñuy bu baree ba pare benn su ndoom ñu yor cin ñu ndaw woo xam ne moom lañuy ñuy toggee loolu doy na leen waaw baax na yow it la yow it problème <laughs> cinu gaa yi lan la la déranger <laughs> yow la àllaka minal uzzab dafa mel ni ci noo marié yi nga bokk ci célibataire yi nga bokk da ngay da ngay jalouser yi. ah déet daba xam ne suñu cin yi tamit saay bu tuutee it bon maa yenn marié yi seen cin it dafa tuuti quoi ne ne la non garaawul lool bu leen comme comme que ñoom yàq fii hima yàq fii hima wala yàq fii him bu dee am booy bi ñu ci tuddee nen na su ndoom lool baax na mooy na leen doy rek baax na waaye cin bii dalay leer ne xidr ah xidr gii moom leer na moom bu màgg la woon parce que bu dee gëléem yi saa gëléem yi bu ci nekk lañ dagg dara waaw lañ jàpp dagg ci dara après ñu daldi koy def ci benn cin ah jamu qudur ah ngir lan fa tubixat ñu togg ko waaw ñu daldi koy togg fa akala min laxmiha wa shariba min maraqiha waaw bi ñu ko toggee yonent bi aleyhi salaatu salaam ak Seydina Ali radiyallahu anhu ñoom ñaar ñu lekk ci yàpp woo wële wa shariba ñu naan mim maraqiha ñu daldi naan ci la nga xamante ne mooy ñeex mi waaw maraq ji mooy ñeex al mooy ñeex mooy bu ñu toggee eh, géléem yi aw def ci ndox ndeysaan mu xaw a jege amaale genre supp bu ci génne ñeex ma ñu daal daldi ciy naan waaw léegi nag fii la xadis bi yam am na léegi nag ñu taxaw mooy mooy pas jeex de ci côté bii mooy étape ginnaaw ram yu jamratul aqaba kon li ci tegu mooy am naxaru ak azab waaw mooy dem fa bërëb bañuy rendi ak fa ñuy loje ñu daldi fay loj daldi fay rendi gëléem yi te al imaamu muslim rahmatullahi alayhi daal woon nay solo comme ni ñu ko yàgg woon gis nee ñu yonent bi de sallallahu wa sallam ba nga xamante ne nii ci la loj ba pare dafa ne dafa ne dafa ne muy xadiis seydina jaabir ibn abdillah radiyallahu taala anhu naxartuha huna wa minan kulluha manxar fanxaru fi rihaalikum lii ci beneen xadiis bu bokk bu bokk rek bii al imaamu muslim ibnul xajjaaji al qushayriyu an naysaabuuriyu raxmatullah alayhi moo ko soloo waaw mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne naxartuha huna fii de laa rendee waaw fii laa rendee de waaye yëg ne yëg ne minan mooy mina kulluha man xar waaw mina fu ñuy rendee la mu ngi noon kon mu ngi noon kon leer na naxartuha huna wa minan kulluha manxar fanxaru fi rixaalikum ca arafa mu ne woon wa waqaftuha huna wa arafata kulluha mawqif huna ca jamcu ca muzdalifa wa jamcun kulluha mu ne man taxaw naa ko fii fii de laa taxaw fii laa rendee fii laa loje waaye nag yëg leen ne minan kulluha man xar mooy minan fii yépp man ngeen fi rendee waaw mu ngi noonu fan xaru kon nag rendi leen loj leen mooy loj leen bokk fiiri xaalikum dañ ko tudde man xar parce que jamono yooyu naxar moo ëppoon mooy gëléem yi moo ëppoon yi ñu fa doon indi te dañ ko gëléem dañ koy loj comme ni ñu ko gisee woon moo ki mel ni ñoom ñoom girafe ak yooyu kanta ndax nag dañ koy loj boroom xam-xam yi waxoon nañ la ne ñenn ñi mooy dañ ne sopp nañ ko waaye li ëpp mooy dañ koy dañu koy e, mooy ku ko loj baax na waaye dañ koy rendi ndax li suuratu baqara waaw fa dabahuha mooy gaaya bañ leen di wax naan leen inna allaha ya'murukum an tadbahu baqara buur yàlla mu ngi leen digal seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam mu ngi leen digal an tasbahu baqara ñu naan atataxiduna huzwa mais yow mais yow daal sa fowukaay ñu jàppe ko iyaazu billaah hein kon nag mu ngi de voilà kon naxartuha huna wan minan kulluha manxar waaw fanxaru fi rihaalikum man ngeen man ngeen a ci seen daluwaay ya fa ngeen dal man ngeen faa fa seen tàntee man ngeen faa loje na ko noon al imaam abu daawud as-sijistani yu soloo na ko noon al imaamu al imaam ibnu maajata ibnu ibnu maaja walla ibnu maaja ibnu maaja du maajata ibnu maaja ah al qazwini al imaam ad Ah. loolu yi soloo nañ ko seydinaa seydinaa jaabir radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaam mu ne kullu arafata mawqif wa kullu minan manhar wa kullu muzdalifa mawqif wa kullu fijaaji makka tariqun wa manhar bi sanadin hasan waaw waaw mooy yonent bi alayhi salaatu salaam non seulement ca Arafa dana kullu ma Arafa mawqif Arafa yëpp mën nañ fi taxaw wa kullu mina al-manhar mina yëpp mën nañ fi loje wa kullu Muzdalifa mawqif mooy Muzdalifa yëpp ku fa taxaw rek baax na foo taxaw ci Muzdalifa baax na wa kullu fi jaaji Makkata tariqun wa manhar yoonu Makka yëpp ay mooy xuru Makka yëpp ah ay yoon la waaye it fu ñu mën a rendee la waaw loolu moo tax foofu yépp mën nañ fa rendee waaw kay mu ngi noonu kon lii lu ama am solo ngoog léegi nag euh, ñu taxawandi tuuti ci fii nii waaye it yonent ma lay sar saam bés bii nii euh, kii woon na euh, soxnaam yi soxnaam yi tamit Euh, rendil na leen comme ni nga xam ne noonu la nekk ci saxiixay ni yaay Aïshata radiyallahu taala anha wa ardaaha bi euh, al imaam al Buxaari buntu bi mu def baabu zabxi rajul baabu buntu zabxi rajuli mooy euh, rendi ar rajul góor ki an nisaa al baqar nag an nisaihi eh, rendil ko li nga xamante ne mooy ay soxnaam buntu boobu alimamu albuxaariyu rahmatullah alayhi mu ne xaddatanaa abdullah ibnu yusuf mooy at-Tinnisiyu rahmatullah alayhi abu muhammad al-Kuna'i ad-Dimashqi al-Misri abu muhammad rahmatullah alayhi mu ne axbarana malikun mu ne ki ñu nettali mooy malik di imaamu malik ibn anas ibn malik ibn abi amir al asbuhi mooy al imaamu malik menn mi nga xamante ne nii mooy imaamu daaril hijrati abu abdillah an yahya ibn sa'id mu jële ci yahya ibn sa'id kii mooy baban yahya ibn sa'id al ansari yahya ibn sa'id ibn qays ibn amr ibn sahl ibn da'laba ibn al harith mooy abu sa'id moom mooy al ansari an najjari al madani al qaadi rahmatullahi alayhi an amrata bint abdirahman mu jële ci amra bint abdirahman ibn sa'd ibn zurara al ansaariya al madaniya radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha annaha qaalat mu ne sami'tu aishata dégg naa sayyidatu aisha ummul mu'minin aishata bint abi bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anil jami' ibn abi quhafa ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ummi abdillah mu ne taqulu mu ne xarajna ma rasul ma ma ma rasulillahi mooy nettaleen bu gudd boobale te xasu bu mooy ba mu tàmbali woon ne dañoo génn wax jour bañ génn Medina li xamsin baqiina min Dhul Qa'da waaw mooy cinq jours yoo xam ne ñoo desoon ci Dhul Qa'da mu ne bi nga xam ne mais li ñu soxlaal ci xadis boobu mu ne fa duxila alayna yawma nahri bi lahmi baqarin fa qultu ma hada nee na ñu ëndil ñu yàppu nag ma ne lii lan la ñu ne ah naxara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an azwaajihi yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam moo rendil moo naxara am na ci beneen riwaaya zabaxa voilà moo tax al imaamul Buxaari tudde buntu bi zabaxa baabu zabxi rajul waaw parce que mooy li la waxoon sànq ci gëléem ci nag waaw waa jumhuur rahmatullah aley dañ ne ah, loolu nax naxrul kii eh, albaqara loolu mën naa nekk waaw sauf que li nga xam ne mooy rendi gi loolu lañ ci gën a sopp ndax liñ la wax sànq inna allah ya'murukum an tadbahu baqara buur yàlla digal na leen ngeen rendi mu utiliser zabaxa fii yonent bi aleyhi salaatu wa salaam mooy kii nii hadith ah, bi ne nahara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam da ndax sayyidatu Aisha da ne fa duxila alaynaa yawman nahri bi lahmi bi lahmi bésu tabaski ji dañu andil ñun soxnaa yonent bi aleyhi salaatu wa salaam yàppu gélé yàppu yàppu fa qultu nee ma ne ma hada mais yàppu yi lan la lii lan la qaala ñu ne ma naxara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yonent salaam moo lojal euh, an azwaajihi moom moo lojal gëléem mooy moo defaral lii gëléem gi moo ko rendil ñi xam ne ñooy soxnaam yi radiyallahu taala anhunna wa ardaahunna voilà euh, kon mooy gis nañ ne yonent bi aleyhi salaatu salaam rendil na leen nag pour ñoom ñépp te loolu mooy kantaa nag la rendil ku nekk ci ñoom loolu noonu loolu noonu dëgërul benn benn nag la pour ñoom ñépp comme ni nga xam ne yeneeni riwaaya radiyallahu yeneeni riwaaya xadiis yoo xam ne yu jaar ci saxaaba yi radiyallahu yu wane ne benn nag kese la woon pour ñoom ñépp waaw benn nag kese la woon te loolu jëli nañ ko ci ku mel ne al imaam Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha te ñëw na tamit ci riwaayu Yunus ibn Yazid al Ayli an az-Zuhri an Amrata bi ibn bint Abdirrahman an Aysata radiyallahu ta'ala anha mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahara an azwaaji baqaratan salaam dafa rendil soxnaam yi benn nag dong cundum kese même bu dee am na ñu naan ah non Yunus moo ko moo ko moo ko Ibn Yazid al-Ayli moo ko wéete waaw te ñeneen ñi dañoo wuteek moom mais ñeneen ñi wutewuñu ak moom waaw te moom xaafiz la feqala Yunus ibn Yazid al-Ayli kenn du laaj te mooy kan ah kon kooku mooy ne lii mu indi en plus sax da cee wéetul feqala ziyaadatu siqa te tamit ku mel ni euh, al imaam an-Nasaa'i solo na ci. beneen xadis boo xamante ne nii buy wane ne euh, bu jaar ci Ma'mar boo xam ne dane ma dabaxa an ali muhammadin fi xajjatil wadaa illa baqara waaw mu ne yonent bi alayhi rendiwul ngir waa këram moo waa kër yonent bi sala sayyidina muhammad alayhi salaam ci xajjatul wadaa lu dul benn nag waaw te al sayyidina abu hurayra wax na ko tamit ci xadis boo xam ne qad rawaahu al abu abdirahman annasaayi rahmatullah alayhi mu ne dabaxa abu seydna abu hurayra mu ne dabaxa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam an man yatamara min nisaayi bi ajadil al imaam al xaakim soloo na ko wéral ko mu ne yonent wasallam daal dinay rendil li nga ne mooy ci ñi defoon umra ci soxnaam yi xajjatul wadaa'i baqaratan baynahunna waaw voilà loolu yépp pour wax ne affaire bi hein benn nag la woon comme ni alqaasim ibn abdirahman ki abdirahman ibn alqaasim tamit solo ko comme nim ne ci saxiixu imaamu muslim mu ne daxa ci càllale boobu daxa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an nisaa'i al baqara yonent bi alayhi salaatu salaam rendil na soxnaam yi ngir soxnaam bi al baqara kon nag loolu la aw nag kon affaire bi euh, mooy ne te benn nag la bum leen boole moo tax euh, après loolu dinañ ci ñëw kanta xadiisu al imaamu al imaamu al imaamu muslim bi nga xam ne wax nañu kon ci ma aleyhi salaatu salaam après dafa def am naxru mooy dafa dem loji gëléem yi waaw dafa loji gëléem yi niñ koy loje nag mooy mooy mu taxaw waaw te loolu mooy sunna comme li mawlaana ibnu Umar radiyallahu taala wa ardaa naka noon seydna Anas hmm radiyallahu anil jamii daldi kii Seydina Mawlana Ibn Umar mooy mu taxaw mooy gilim gi taxaw moo tax Mawlana Ibn Umar comme ni mu ci saxiix yi dafa gis benn waay boo xamante ne nii euh, euh, Ziyaad ibn Jubayr moo ne damaa gis Ibn Umar radiyallahu anhuma ata ala rajulin qad anaaxa badanatahu yanharuha qaala ib'atha qiyaama muqayyadatan sunnata muhammadin sallallahu alayhi wa nee na man Ziyaad ibn Jubayr radiyallahu anhu wa rahima gis naa mawlaana ibn Umar radiyallahu anhu ataa ala rajulin qad anaaxa badanata yanharuha mu ne damaa gis mawlaana ibn Umar mu dikkal benn waay boo xam ne dafa yësal géléemam di ko loj mooy mu mu yësal ko ba toog mu koy mu koy loj noonu mu ne ko déedéet mu ne ko ibaha qiyaama yónni ko mu taxaw mooy bàyyi ko gëléem gi jóg ba taxaw waaw mu muqayyadan ñu takk ko mooy benn tànk bi lay takk hmm? léegi bu ko defee nga door koo ah, nga door ko loj mu ne loolu mooy sunnata muhammadin loolu mooy sunnaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallama voilà léegi euh, moo tax te lii mooy lool nag kii la mooy lu ñu sopp la rek waaye gis nga mawlaanam normal teewul ba mu gisee waa ji daf koo xamal ne ko même bu dee lii lu ñu sopp la mooy defal ndax lii mooy sunna allahu akbar waaw allahu naan ndax ndax sunna naan farata la rek bu ñu waxee ñu baax xam nga ne moos li tax mu ñëw ba fekk kii ñëw ngir wax ko ne ko ah lii du sunna yëkkati ku defal lii sunna akbar waaw waaw lii mooy sunnata muhammadin sallallahu alayhi wa kon nag affaire baa ngoogu kon yonent bi alayhi salaam loolu def xadiis Seydina Jaabir bi walla mooy mm, dane kon yonent bi alayhi salaam 63 eh, la la rendi loolu nag am na yeneen riwaay yoo xam ne comme Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaam nahara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi sab'a budun qiyaama waaw wa dahaa bil madinati kabshayni amlahayni aqranayni ah mukhtasara mu ne yonent bi alayhi salaam daal dinay eh, eh, loj set gëléem qiyaaman yooyu nag boroom xam-xam yi ak yeneeni riwaaya nekk nañ ci boo demee ci al imaam ibnul qayyim yaatal na fa affaire bi lool ci azad ma sha Allah boo demee yi ci ñoom al imaam na xajar na ko noonu boo moo tax moo tax loolu en tout cas lii mooy li gën a dëgër këne lii la 63 la loj moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li ci des mu bàyyi kook Seydina Ali ibn Abi Taalib côté bii en fait dañoo bëggul parce que buñ ci duggoon lii affaire bi côté bii nii rek dinañu jëlal lu ëpp une heure temps waxuma une heure temps yi ñu jot a weesu mooy li ñëw mais dañuy yem ni mooy dañu naan li gën a dëgër mooy li imaamu jaabir wax ni waxu Seydina Anas bi mën nañ ko dégg que moom Seydina Anas bi muy gis yonent bi aleyhi salaatu salaam set la gis après moom moom la gis yonent bi aleyhi salaatu salaam def après amaana mu dem waaye Seydina jaabir moom takk na lépp que ne mbir mi 63 la te 63 yooyu hmm, mu daal di bokk ak Seydina Ali li ci des euh, ci 37 yi mu daal di koy def waaw. léegi euh, après euh, riwaaye bi xam nga ne bi yade euh, dane naxara bi yadihi am na boo xam ne badana waaw fa naxara dane yonent mi alayhi salaatu salaam dafa loj fa naxara salaasan wa salaasiina bi yadihi am na boo xam ne yenn riwaay yu ne même ci sax imaam muslim yenn vers yoo xam ne dane badana waaw yenn nusxa yoo xam ne badana mais benn la moo tax ku mel ne al imaam mm, mm, borom minhaj al nawawi mu ne yii yëpp yii yëpp uh, sawaab yii yëpp baax na waaw yii yëpp kilaahuma kilaahuma sawaab ñaar yëpp a baax waaw kilaahuma wa kilaahuma saxiix léegi kon après rek Seydina Ali def loolu après euh, mooy eh, yonent bi alayhi salaatu salaam lii nii mu rendi 63 moom moo dëppook li nga xam ne mooy nombre de at yi nga xam ne moom la def ci kaw suuf moom alayhi salaatu wassalaam muy lu symbolique loo xam ne loo xam ne day mel ni at mu nekk rek ci atam yooyu rendil na fa def na buur yàlla li mu lojee 63 eh, yi mel ni gëléem gu nekk représenté benn ci atam yooyu comme ni ko boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di waxe waaw waaye am na beneen affaire le fait ñu togg ci ñu togg ci mbir mi daal di ciy lekk dañ ciy jàng ne kon loolu tamit mina na mooy nit ki mën naa lekk ci yooyu léegi euh, euh, sauf que dafa am xam nga euh, loolu foog naa waxoon nañ ko affaire hadyu yi dafa am yoo xam ne mooy yi ñuy rendi foofu yenn yoo xam ne farata la am yoo xam ne sunna la ci nit ki. par am na yoo xam ne farata la mooy ki nga xamante ne nii mu mutamatti la wala xaarin mooy kooku mu rendi dara farata la waaw parce que buur yàlla da koo xéewalal ci loo xam ne deux voyages la ko waroon def mu def ko ci benn voyage bu dee ne manul loolu mooy day woor ah léegi kooku kon ak rende ba ki nga xam ne daa am lu mu def loo xam ne dafa war a rendi dara xam nga yooyu farata la ci moom ah kooku wute naa ki nga xam ne moom dafa ëndaale ay hadyu ah dafa moom xiraanul ifraat la def mais dafa indi ay hadyu ngir rek yónnee ko foofu wala koo xam ne sax ajuwul mu yónnee ko foofu mais yonent bi aleyhi salaatu fii lekk gi nga xam ne moom la ci lekk ci saa gëléem yooyu ñu boole leen mu lekk ci naan ci ñeex mi loolu day war nekkoon lekk ci yooyu mooy lu dagan la waaw moo tax al imaam an-Nawawi mu ne rahmatullah alayhi wa fi istihbaabul akli min al hadyi min hadyi at-tatawwu wa udhiyati waaw léegi nag mu ne lii kon dañ ciy jànge soppuk lekk ci hadyu yi nga xam ne tatawwu la mooy yi nga xam ne du farata ci nit ki dafa coobara wa udhiyatuhu ak yi nga xam ne da koo indi ngir tabaskee ko hmm? waaw léegi mooy gis nañ ne xam nga lekk ci benn bu nekk da doon jafe moo tax mu jël dog ci yàpp wi bu ci nekk ci ñoon ñu boole leen mu daldi ciy naan waaw léegi am na ñoo xam ne moo tax mu ne waqad istadalla bi ala jawaazil akli min hadyil mut'a wal qiraan ala al qawl bi annahu sallallahu alayhi wa sallam kaana mutamatti'an aw qaarina mu ne am na ñoo xam ne fii dees na ci so tegtaloo ci possibilité lekk ci hadyu ki nga xam ne mut'a la def même bu dee farata la mooy ki def tamattu mooy rend gi day nekk farata sinon mu woor bu ko amee wal qiraan al qaarin waa ji tamit loolu mooy mu ne ci ñi nga xam nañ ne mutamatiw qaarin mooy qaarin la defoon alayhi salaatu wassalaam waaw <coughs> waaw léegi nag mu ngi noonu kon comme li alxuraan wax rek fa kulu minha waaw fa kulu minha moo tax al imaam mu ne loolu loolu mu digle ñu togg ci ñu dagg ci benn bataatun fa ju'ilat fi qidrin fa akala min lahmiha wa shariba min maraqiha mu ne loolu yonent bi aley saa salaam da koo def li yatamathala qawluhu taala ngir mu appliquer def li nga xam ne moom la suñu boroom wax fa kulu minha wa at'imu mooy bi wax ci suuratul baqara ngeen lekk ci te ngeen leele mu daldi ci mu ne mu ne wa in lam yakula min kulli bat'atin faqad shariba min maraqi kulli zalika waaw mu ne même bu dee ne lekkuñ mooy imagine imagine woo <laughs> eh, yàpp woo dagg ci gëléem yi saa gëléem yi bu ci nekk ci ci yàpp woowu yàpp wu ci nekk lekk nañ ci loolu mooy imaginer woo ko mooy dina am loo xam ne bu ñu leen ci tibbalee loo xam duñ ne dogitu saa giléem yépp bu ci nekk dog itam a ngi mooy mais le fait bi biñ di togg ñeex mi jóge ci yàpp wi loolu ay moom fayee ni kontaan nañu <laughs> ñoom moom fekk yaa ngi wax ashurb wal akli wallahi ñoom moom <laughs> hada mimma yafrahuna bi <laughs> Eh, yaa fayal hmm? mu ne moom al imaam al Qurtubi borom al Mufhim mu ne loolu le fait que nag ñu naan ci ñeex mi te ñeex mi jógewul dara ci lu dul ci li nga xamante ne mooy yàpp wi <laughs> kon loolu mooy ngir wone ngekk ne pour euh, lii suñu borom ne fa kulu minha waaw <laughs> mu ne <laughs> imaamul Qurtubi rahmatullah alayhi mu teg ci benn masala bu kii <laughs> waaw mu ne wa fiihi dalilun ala anna man xalafa laa ya'kulu lahman fa shariba maraqahu annahu yanha waaw <laughs> képp koo xam ne dafa waat waaw waaw ne wallaahi duma lekk duma lekk yàpp nag wala nga ne du may añu añu moom du ko lekk wat naa ci billaahi du ma lekk yàppu nag yàppu añu mooy xar mu ndaw wala bëy wala yàppu ganaar wala waa wala kanaara wala yooyu ma ne man daal wat naa ci yàlla du ma ko lekk mu ne bés boo fi waatee lool mais ñu yow ñu togg yàpp wi ñu tàggu añu bi sa waay wala gëléem gi wala nag wi nga ne boo waaye nag euh, xellil leen ma ci ñeex mi quand même mu ne gis nga bés boo fi naanee hadis bii nii dañ ci jànge ne ku fi waat <laughs> ne du ma lekk yàpp sàngam ñu togg yàppoo nga naan waaye jox leen ma ci ñeex mi ma loolu dañ yow moom mooy yow dangay kafaara après waaw parce que mooy nga naan ci ñeex mi ak nga lekk ci yàpp yem parce que ñeex mi jógewul dul ci yàpp wi est-ce yaa ngi dégg ah yàpp wi nii naa yu yàpp wi kat ak deret yi ak yooyu ak tamit li ko safal ba yow bi ngay naan xam nga ne lii saf na yàpp saway kon nag moo nga lekkoon ci ñooy <laughs> waaw waaw mu ne tamit dañ ciy jànge ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam fii xam nga ne sopp guñ sopp nit ki ci hadaaya ak ak ak udhiya yi mooy yi muy rendi tabaskeeg yooyu ak yi muy foofu mooy nga lekk ci tuuti li ëpp nga saraxe ko waaw ndax yonent bale saa saab lii mu ci lekk leer na ne mook Seydina Ali li ñu saraxe ëpp waaw après dinañ ñëw ci côté bopp mais leneen yi nan la ko saraxee loolu dinañ ko gis yeneeni yeneen i xadiis eh? yu Seydina Ali ci wa ci jotaay bii di ñëw insha allahu taala Euh, moo tax mu ne moom al imaam al te fii dañ fiy jànge ne possibilité lekk ki nga xam ne mooy ci hadyul qiraan nit ki mën na cee lekk même bu dee ne farata la waaw <laughs> waaw léegi nag lii nag gis nga fii nii gis nga affaire bii nii fii lañuy yem nii après ñu ñëw ci côté yàpp yu nan la ko def lan la digal Seydina Ali bi mu ko nee nga continuer li ci des ak loolu gis nañ après lekk nañ ci mais yeneen yàpp yi nan la ko saraxee ak lan yan instruction yan digal la ko jox gis nga fii nii nii on a exprès yemale tey affaire bi nii. mais gis nga fii wax naa la sànq que ne ay ay ay ñii naan lii la rendi ñii naan lii la defal lii la lojal boppam bi gi ak yeneeni masala yu bari yu nekk ci gannaaw waaw waaye. Euh, dañuy bañ a gina yàgg côté bii moo tax boo bëggee lu ci gina yaatu ñu ngi lay dégg nga gis Zaadul Ma'aad ah. al imaam al Ibnul Qayyim naka noonu al imaam al boo demee ci téere def ci wàllu ak gi leeral na ko même ci al Muhalla même ci al Muhalla développé na ko boo demee ci shurahul ahadith yi ñoom al imaam an-Nawawi naka noonu rahmatullah alayhi naka noonu seen après ñoom al imam alxaafiz ibn Hajar naka noonu al imam Badruddin ayni rahmatullah alayhi ñoom ñépp leeral nañ loolu yaatal nañ ci ñun nag on a préféré pour bañ ci yàgg noonu